fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi salaasu mi'a wa tis'a wa ishruun. baabu karaahati qawlihi xabusat nafsi. kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre trois cent vingt-huit di garab ci toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis mille sept cent trente-huit mu ne woon waan Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyaama ahaasinukum axlaaqa walillahi alhamdu wal minna loolu nag liñ fi waatuloon a wax imaam an-Nawawi buntu boobu am na ko tudde baabu karaahati taqciiri fi lkalaam wattashadduqi fiihi wa takallufi alfasaahati wa isticmaali wahshiyi lluga wa daqaa'iq al-i'raab fi muxaatabati al-awaam wa nahwihim tereguñ tere nit ki di xóotal di seet waaw kuy wax ci waay nga gis wi muy kii gémmiñ gi di jaay ne dafa fasaa dafa am éloquence di wax yu kàddu yu xóot yëgg na njaay àll ci làkk bu man di nak bu dee géréer it noonu ah way géréer leen ngay ñëw li wax nga mbokku géréer yi au nga wax loo xam ne rek gis na ko xam war ngay jël di tëj ay kadu gérer yoo xamante ne ni kenn xamul ban jamono la ko gérer yi doon lakk ngir daal di leen gondee ka impressionné yooyu yëpp yooyu yëpp ci la lakk bu man di doon bon xam nga Imam An-Nawawi da ko tudde karaaha lu ñu sit mais quand même hadis bi mujjee indi loolu li muy wane mooy loolu dafa xaraama ah. parce que yonent bay saar saam bu ne inna min ahabbikum ilayya ñi gën jege ci ñi ma gën a sopp ci yéen ñu te ñu gën maa jege tooguwaay bërëb yowmal qiyaama mooy ñu gën a rafet ci yéen jikko ñi ma gën a wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yowmal qiyaama as-sarsaaruun wal mutashaddiquun wal mutafayhiquun mu ne kantaa ñi nga xam ne ñoom laa gën a bañ kon mooy jikko ji jikko lu joo xam ne day tax yu ne saa sam bañ la wa abadakum minni ba pare nga day tax yow yawmal qiyaam nga bokk ci ñi gën a sori yonent bi alayhi salaam boo nekkul ko ku gën a sori nga bokk ci ñoom mooy ñi nga xam ne ñooy ñi ñi bari wax fu nekk ngir ngir impressionné daal di yooyu al mutashaddiqun al mutafahiqun kon lii moom xadiis boobu moo ni moom day war ne lii dafa xaram nekkul rek dañ koo sib ka mooy karaahatu tahrim lay doon ba tanzih mooy dafa xarama voilà loolu nañ ci bàyyi xel fi mu ci gën a garaawati nag mooy koo xam ne diine lay wax nee na waaw foofu moom dafa gën garaaw parce que moom moo war a xam yii war a doxal njàngaleem saam bu dee nag moom moo respecté wul yooyu wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah loolu lu garaaw la léegi tey insha allah ci lañ jeexale woon chapitre suñu tom soixante treize tey ñu war dugg ci tomb bu bees ci chara bi muy tomb soixante-quatorze di ko tàmbalee yawmul arba'a le vingt-quatre rajab mille quatre cent quarante-six tombé mercredi quatorze janvier deux mille vingt-six bi madinati Villeurbanne al faransawiya fay est xam nga ne ay fàttale ko dans deux insha allah la suñu chara bi lañ tàmbale woon Riyadou Salihine bi ñu ngi ko tàmbale woon le vingt six rajab tey le vingt quatre rajab mille quatre cent quarante quatre lañ ko tàmbale woon one hmm, four four four <laughs> mille quatre cent quarante quatre ginnaaw gàddaayu yeneen bi sallallahu alayhi mu ne woon côté mois de février deux mille vingt trois voilà mu ne woon côté yooyu février bi wala su wala muy waaja ca tegu muy euh, waa février bi la woon Allahu akbar comme quoi <laughs> waaw 17 février la woon lañ ko tàmbali woon moo tomboon ak le vingt six rajab yawmul jumaa la woon waaw akbar ah insha allah te mooy après ci guddi googu nag guddi mooy di guddi jugu vingt-septième bi ci la ñu bari waxoon ne ci la kazu rajabin muy israawu yonent bi alayhi salaam rañaan gi bim demee mina bi alquran naan subhaanalladhi asra bi abdihi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla waaw ñu ne woon yal na boroom bi def ko muy ak rañaan pour képp koo xamante ne dégg nga ko euh, mu nekk ci yow ak rañaan ci sa boroom ci lu dul dakk Allahu akbar amin kon loolu mooy euh, ñetti at dans deux jours mu def ñetti at comme quoi at yi ça passe li am solo mooy remplir kooku lu am solo loo xamante ne da nga ciy dàkke di ci ute ngërëmu yàlla ñu bañ a nekk loo xam ne rek day passer noonu devant toi waaw boo defee bilan sa bilan nul entre toi entre ton Seigneur ak yow waaw boo xam ne yow di nga ne man de rempliruma dara sama at yi waaw nag loolu jullit bu ne war na koy bàyyi xel waaw waaw bis bi nga xam ne nit ki moom du gis lu dul ah, li mu jiital quoi waaw waaw maa qaddamat yada wa yaqulu al kafiru ya laytani kuntu turaba parce que moom jiitalul woon dara moom yéeféer bi waaw yawma yanzuru al mar'u bis bi nga xamante ne nit ki cam si euh, de bi da koy wan li nga xamante ne moom la ay yoxoom daldi woon jiital waaw inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadah wa yaqulu alkafir ya laytani kuntu turaba Allahu akbar kon nag nit ki na xam ne bu ëllëgee li mu jiital kese lay gis waaw bu dee bi yéeféer la nag day rëccu bëgg mel ni njaay àll yi keroog bu ñuy leen dekkalee ñu mbëkkante ku nekk yu ba pare ñu ne leen nekk leen suuf mu bëgg a nekk suuf te ba muy dund ci kaw suuf képp ku ko traité woon du njaay àll mu xeex ak yow waaw mu ray ak yow mu ñëw ba yow mal bëgg a nekku mbaam du doxe noonu walla mu xar walla bëy naan aka neexoon na nekku bëy waay bu ñii ñuy seeye ñii man ma seeye ni ñoom loolu nag du dox kon nag yal nañu borom bi saxal ci yiw waaw yal nañu borom bi may loo xamante ne cerce bu ne buñ ci nekk ngërëmam dong la ñuy am ak ngërëmu yonentam alayhi salaatu wassalaam te bokk na nag jullit bi li muy remplir taawam rempliru ko lu gën waxu yàlla waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw taw walillahi alhamdu wal minna bi de téere xadiis la waaye gis nga aaya yi ni imaamu Nawawi di ubbee bunt yu bari waaw alquran waaw muy toolu ñu ñu sell ñi diggante boobu la loolu alquran sunna jeex amul beneen ravitaillement lu leen di ravitailler ndax ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira mooy alquran ak sunna Euh, gis nga source boobee nga xam ne ci la jaamu yàlla yi ñi yàlla jagoo ñoom ci la ñuy naan muy source alquran source sunna ndoxum alquran ndoxum sunna ci la ñuy laaboo ci la ñuy eh, xottee maqaamaat yi ak yi nga xamante ne mooy distance yi seen diggante ak seen borom ba na ñuy accès waaw te nag ñoom fu ñu nekk rek yu fajjirunaha tafjiira fépp fu ñu nekk moom la ñuy ut ay ramification di ko wasaare fu nekk rek waaw waaw tey buñ yàlla defee ne jolof lañ nekk du fa dund nekk fa duñ fa nekkee même bu dee deux ans la trois ans la dinañ fexe di fa jàngale waaw dinañ fexe jàngale ñu leen saa salam ñu ne ci di ko leeral ñañu nekkal bu leen borom bi jëlee foofu yóbbu leen Tambacounda ñu nekk Tamba foofu it ñu fa nekkee loolu la ñuy dëkk ndax yu fajjirunaha tafjira alquran sunna leeral alquran leeral sunna bu borom bi defee ñu jóge foofu dem Toronto fële ca mbokk canadien ya du leen tee duñ ne ah fii nag dëkku tubaab yi nag eh fii moom beneen affaire la moom gars yi moom temps the time is money <laughs> fii moom moom moom yii <laughs> États-Unis mara tan ñii kenn daa ñii ñoom ñii ñoom xamuñ luy diini <laughs> la ville la ville qui ne dort jamais New York jeex loolu loolu lépp leen bu nee di dund New York. ñu sampaat daara daara wax laa du ay mur yooyu teg nit ñi ñëw toog waaw man naa nekk bopp mais gin naa yaatu loolu lu tee fa mu ne muy leeral alquran di leeral sunna yu ndax ñoom yu fajjiruunahaa tafjiiraa waaw lool di ko ballal fu ne fu ñu nekk rek ñu nekk ñoo xamante ne mafaatihu xayr na yoneen saa salaam doon wax maxaaliqu ba pare tëju nekk caabi yu ubbi yi waaye nekk li nga xamante ne ñooy caabi yi nga xam ne ñooy tëj bunti torox taage ak li nga xam ne mooy lu ñaaw kon yal nañu borom bi boole ci ñooñee bi fadlihi wa karamihi amin léegi tey kon chapitre bi ñu war a e, tàmbali tey muy chapitre trois cent vingt neuf baabu al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne buntu karahati si qawlihi yu nit ki di wax naan xabusat xabusat nafsi <laughs> waaw tere goo xam ne sharia da lay tere xabusat nafsi bul fàtte ñu ngi ci kitaabul umuur al manhiyi anha waaw lëkkale kook liñ mujj woon a wax bi ñuy tëj jotaay bee weesu waaw kene gis nga du ne rek nitu yàlla yi moom wala ñu nekk ci mbiru yàlla moom ñoom duñ leen tere dara àgg nañ foo xam ne boo fa àggee lu la neex def loolu amul de ci diini amul waaw loolu amul ci lislaam waaw ba ni ngay sàngoo suuf wala niñ lay sànge suuf fekk loolu dalagu la sa ruux gaa ngi yëngu am na yoo xamante ne borom bi dala ko tere comme ni nga xam ne noonu la la digale ay mbir xanaa nga bàyyi ñàkk ta boo tàggoog sa xel nag loolu beneen affaire la waaw ndax rufi al qalam yëkkati nañ responsabilité mbind mi ci ñi nga xam ne dafa dof ba keramuy euh, retrouver ses ses ses ses esprits waaw kon bii nii dafa ñëw di wax ci teggin yooyu yi nga xam ne dañ koy aaye nit ki na ko moytu waaw di yar nit ki ci léppam sa biir sa biti sa làmmiñ sa kàddu sa lépp xam nga bay paa mu ngi doon wax ki nga xam ne day toog di di di di nit ñeeg ay waxam ay walla di ut yi gën a difficile yi gën a complexe yi gën a compliqué walla ngir impressionner nit ñi loolu tere buñ ko tere bii nag am boo xam ne même boo nekkee yow kese am na kàddu yoo xam ne bu ko wax par rapport ak sa yow ndax inna li nafsika alayka haqqan sa bakkan sa bopp dafa am ci yow àq te yenn yi waroo ko traité waroo traité sa bopp yenn yi sariya ne la moytu lool waaw baabu buntu karahati sib la prohibition de qawlihi nit ki di wax xabutat nafsi ah man de sama bopp bon na <laughs> sama am bon na waaw man daal man moo tax moo tax waxu bu garaaw bi nga xam ne te ki koy def fausse modestie la waaw man mu bon nii ah allo waaw salaamaaleykum waaw waaw na nga def wala ndaw si ah man de maa ngi fi di doy waar rek di ñàkk solo rek sa waay arrêté yooyu quoi loolu lañ lay wax ne la bul wax yooyu yow yow dañ ne boo nekkee yow ke sax bul wax loolu waaye yàlla tere bu ko wax tamit devant les nit naan ay xabusat nafsi maa ngi fi di bon rek waaw di doy waar te loolu gëmoo dara waxoon naa la fi nga ko waxe noonu bu ñu xaaroon tuuti nga dem benn tànt boo xamante ni ñaa ngi fa bari ñëpp waaw benn xale jël micro ne may leen ma damaa bëggoon ngeen may ma rek deux minutes ñu jox ko ne ajaa diw mële gaa yi xool tourné ah waaw boroom tagalu bee moo gën a bon ñëpp wala ji diw ma le gaa yi ne waaw ci kaw taabal ji neetoo ku yées moo moo la gën a yées ay gi mbooloom jom ki ki mu ngi naan moo gën a bon loolu loolu gëmoo ko nit nag waroo di wax loo xam ne gëmoo ko wal iyaazu billah yaa ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la tafalun lu tax ngeen di wax lu ngeen du jëf ak loo xam ne gëmu ngeen ko kon lii l'islam dañuy yar ci yenn expression yi ñu bañ ko di adresser suñu bopp yàlla tere di ko wax nit xabusat pervers na bon na yàqu na nafsi sama bopp man yàqu naa waaw <laughs> bon naa maa bon maa yées man yées naa déedéet <laughs> léegi moom di fi indiwu fi laay moom di fi benn xadis kott dong mooy xadis mu ne an aishata radiyallahu taala anha an annabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yaqulanna ahadukum xabusat nafsi walaakin liyaqul laqisat nafsi muttafaqun alayhi qaala al-ulamaa'u rahmatullahi alayhim ma'naa xabusat ghasat wa huwa ma'na laqisat walakin kariha lafz al-khubuth voilà al imaam al-Haafiz an-Nawawi lii leen mu ne an Aïcha mu ngi jële ci suñu yaay sayyidatuna Aïcha bint as-Siddiqi waaw ah radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha waaw Hmm? nee na an innabii muy jële ci bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal nee na yaqulanna ngal waay bu mu wax mukk ahadukum kenn ci yéen xabusat nafsi maa bon sama kéma sama bon na man maa bon sama biir a bon waaw sama bakkan a bon man mii maa bon walakin na li yaqul na wax Hmm? laqisat nafsi mooy laqisat <coughs> léegi lan mooy laqisat mooy comme si bon borom xam-xam yi daa am luñ ci wax nag ah sorewul xam am na ñu ne sax même même ñoo bokk luñ tekki ay synonyme lañ waaye moo xub la yeneen saa saa bëgg a moytu moo tax Imaam An-Nawawi wax ko ci suuf ne qaala al ne borom xam-xam yi nee na maanaa xabusat mooy maanaawu xabusat bi mu ne bu ko kenn wax. mooy rasat mooy comme boo amee jóg yëngu ngir jëm ci loo xamante ne baaxul waaw wala tayeel nag voilà ci def lu baax fatarat wala comme si da nga am benn nausée al ghasayan rasat waaw nausée loo xam ne parce que boo nekkee en bonne forme nekk normal nausée du la dal waaye bu la nausée dalee rek am na lu xew nga dem bay waaju mel ni kuy waccu gasat alxasayaat mu ne wa huwa maanaa laqisat loolu nag moom laqisat benn lañ ñoo bokkul walaakin waaye ñoo bokkul lu ñuy tekki kon li nga wax tey rek ngay waxaat fii mu ne waaye kariha lafdu yeneen saasam dafa sit bañ ñuy utiliser kàddu alxubtu mooy lu bon waaw kàddu xubtu moom moo gën a yaatu li mu ji daa yaatu cël ci yoo xam ne yu yées la yoneen saa sam nag di ñu moytuloo kaddu yu mel noonee waaw waaw parce que alxubtu comme li al imaam al xaafis di toxal rahimahullah ci al euh, fathul baari bi muy sharah hadis bi mu ne ar-Raghib nee na euh, rahimahullah alxubtu moom <coughs> yutlaqu ala al batil fi al dañ koy utiliser ci li nga xamante ne mooy lu bon ci wàllu pas-pas mooy pas-pas bu baaxul gëm ay ay xërëm alhamdulillah wala di bokkaale yàlla loolu dañ ko yiy tuddee waaw ci waaye mu ne <clears throat> li nga xam ne neen la alal baatil li neen ci pas-pas mu ne wal kadi ak nar fil maqaal ci wax wal qabiih ak li ñaaw fil fi'aali cay jëf imaam al-Haafiz Ibn ne qultu nee naa wa alal xaraam yi li xaraam tamit dañ koy wax xubs dañ koy utiliser kàddu googu waaw lu ñaaw wa sifaat ak li nga xamante ne al-mazmuuma mooy euh, melo yi nga xam ne dañ leen ak ŋaññe kan moo leen ŋaññe ash-shaari'u alayhi yi nga xam ne ko jug wax la wal fi'liya ak ko jug jëf lii lépp xubs da koo yenu alors que laqisat moo tane waaw laqisat am na lenn ci yii lu mu jaal waaye xubsu moo ko gën a yaatu ci wàllu li nga xamante ne mooy ci wàllu nag euh, ak mbon waaw moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, xam nga <coughs> dina ñëw après bu ñuy def taxrij bi que ne euh, ku mel ni Sahl ibn Hunayf fi mu ñu doon tudd keroog daal dinay solo tamit xadis mel ni imam muslim da leen a taqale wala imamul buxaari imamul al buxaari rahimahullah alayhi da leen a taqale xadis sayyidatu Aisha bi ak bu saydina Sahl ibn Hunayf radiyallahu taala anhu wa arda kon imam an-Nawawi lii mu ne boroom xam-xam yi nee nañ laqisat xabusat ak laqisat ñoom ñoo bokk huwa bi maana bi maanaa laqisat xabusat benn lañ loolu euh, am nañu ko ci jiitu woon al imaam Abu Ubayda moom moo jëkkoon a wax lool al imaamul Xattaabi ñëw topp ko ci ak ñeneen comme naw Nawawi ñi moo ñoom ñu ne laqisat wa wa xabusat bi maanan waaxid dañ ne ñoom xabu comme nii ko imaamu Nawawi waxoon moom lañ ko waxoon lu njëkk laqisat ak xabusat benn maanaa la waaw wa innamaa dëgg-dëgg nag kariha rasulullahi kariha sallallahu alayhi wa sallam min daalika uh, ismul xubuti faxtaara lafzata salima min daalik yeneen saa salaam comme li ñu wax li mu bañ ci lii mooy kaddu xub gi nga xam ne buri jullit daal di ko wax di ci boole xub su lu ñaaw loolu lu bon loolu la bañ moo tax mu tànn beneen kaddu boo xam ne mucc na ci loolee waaw mu ne wa min sunnati sayyidina al imaam al haafiz mu ne euh, imam al-Xattaabi rahimahullah mu ne bi waxee wa kaana min sunnatihi bokk na ci sunnaam yoom yonent bi alayhi salaam tabdiil al-ism al bi bil-hasan mooy soppi tur bi nga xam ne daa ñàng dafa bon ci loo xam ne tur bu rafet la yow gisoon nañ ko waaw boo tax mu doon wax ay e, fexe di tudd tur yoo xamante ne voilà di bañ di gaafal waaye it da ko bëggoon al fa'lul hasan waaw mooy di gàggalu rafet voilà nga xam ne bu kenn feebaree par exemple am mu dégg kuñ naan saalim mooy ci mucc mu mu jàppelan ah comme que loolu borom bi déggloo na ma lool de ah ñu ngi yaakaar di ko jaar ci boroom bi di ñaan ah mu daal di ñuy muccal comme saalim Allahu akbar comme yu mel noonu moom loolu la woon moo tax saxaaba yu bari euh, mu changé seen tur voilà woon nañ lay Abdu Shams jaamu jant rek yu mel noonu yu mel noonu yeneen saa sam doon euh, changé ak Musayyib Musayyab <laughs> Musayyib Musayyib ba mu ñëwee moom itam mu kii mais euh, mu bàyyi noonu waaye euh, doom ja nee na ñun moom Sa'id ibn al-Musayyib sangu tabi'in yi ñun moom kenn ëpp ñu problème suñu kër <laughs> maaxalla saa bàyyi yeneen saa saa dana ko changer sa tur mu ne moom du changer tur bu ko bàyyam du ko woon quoi mais du lekk loolu lu xaram ndax bu xaraamoon yeneen saa sam du ko may choix moo tax nee na suñu kër problème bu jeex ba nga ne jeex na beneen problème ñëw <laughs> aliyasu billah moo tax imam Ibnul Qayyim naan Abu Jahlin li ko rey mooy turam bi quoi waaw moom turam bi Seyd Cheikh Ahmadul Khadim a ngi reprendre loolu tamit di ko wax ci ra kan ñim ya voilà <laughs> waaw <laughs> mooy imaam Ibnul Qayyim mu ngi koy wax ci az di leeral affaire yu mel noonu que lool du dañ naan non lool dara newu ci mooy tur tur daa am solo waaw moo taxoon ñu ne la doo tudde sa doom tur bu neex bu la neex li seet doon wax waxoon <laughs> ma ko doon wax de waaye daa meloon ku mer quoi an way eh, boo amee sa doom bu la neexee nga tudde ko kaña man ne ah biir fekk nag kaña moom <laughs> kaña moom moom <laughs> kaña juub moom kaña caw kaña sekk moom déedéet loolu moom <laughs> voilà waaw kon ñoom ñii dañu ne yooyu benn la yoneen saa saa nag dafa tànn beneen kàddu gu dul xabu sat muy laqi sat boo xam ne boo ñoo bokk waaye moom moo tane voilà imaam alxam na xajar mu ne waale wa qaala ku dul moom mi alxataabi nag ne maanaam laqi laqisat mooy rassat waaw rassat mooy moom la doon comme boo am nausée mel ni da ngay pousser dem am luy waaj a ñëw loo xam ne en tout lay jëmee daal du lu baax waaw foofu laqisat foofu la loolu la. wowoo mu ne waaye yar jiw kii li wax nii aydan day dellu rek ci maanaa xabiis ci loo xam ne baaxul mu ne wa qiila maanaaw am nañu ne. maanaawu laqisat mooy saa a xuluquha mooy ñaaw na li nga xam ne mooy ay ay ay jikkoom waaw am ñu ne xiila maalat ilaa bida bihi ilal bida mooy bu dee bakkanam da koy pousser yeng jëm ci loo xam ne bida la waaw wala di xëccoog moom di ko yóbbu ci loo xam ne baaxut waaw waaw akbar kon loolu mooy lii bi léegi kon nee na euh, kon walakin li yaqul laqisat nafsi kon na wax loolu quoi ngir wóo mooy tëddeku li nga xam ne mooy kàddu gële wallahu taala a'lam léegi nee muttafaqun alayhi léegi la ci suuf qaala ulama lool gis nañ ko léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom donga ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmadu ibnu muhammad daal dina koy solo na ko noon al imaamu abu daawuda al imaamu abu daawuda sijiziyu hmm. as-Sijistaaniyu rahimahullahu ta'ala waaw waaw waaw ñëwee ne tam moom leen laa yaqulanna ahadukum jaashat nafsi walakin li yaqul laqisat nafsi moom imaam Abu Daawud moom kàddu googu di jaashat mooy xabusat rek waaw jaashat nafsi mooy xasat xasat wa aw daarat lil xasayaan mooy mu ngay dem ci comme booy awanam nuuse wala ngay dem ci lu baaxul ah. voilà mu ngi noon léegi al imaamu <coughs> hmm? waaw Allahu akbar al Muslim nag ku ci nekk benn bërëb kese nga gonde kitaabul adabi baabun laa yaqul xabusa nafsi mu ne xaddasanaa Muhammad ibn Yuusuf al imaamu al Buxaari mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Yusuf ibn Waqid ibn Usman ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah al-Firyabi rahimahullahu ta'ala gane àddina 120 génn àddina 200 200 212 rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a qaala mu ne haddathana Sufyaanu mooy moom mi dafa gudd fan moo tax mais dafa teel a génn àddina 212 gis nga mais bon gudd na fan par Yahya ibn Sa'id sëriñ ñoom maamul euh, Ahmad bi pourtant ñoom ñoo bokk ak muñ juddoo muñ juddu cent vingt yaayam na Sa'id al-Hafiz al mais kooku du sëriñu Imaamul Bukhari parce que dafa teel a génn àddina voilà ci année cent quatre-vingt-dix-huit la génn àddina alors que kii juddu na dafa dund moom ba deux cent douze Imaamul Bukhari juddu cent quatre-vingt-quatorze mooy loolu it di wane Imaamul Bukhari comme niñ ko fi yàggee wax rahimahullah ni mu teelee sóobu ci yoonu xam ba mën a daje muy al-Firyaabi mi rahimahullahu taala rahmatan waasi'a qaala haddathanaa Sufyaan mu nekk ñu nettal mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi eh, gane àddina 97 génn àddina 161 an Hishaam rahimahullah mu jële ci Hishaam di Hishaam ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam ibn Khuwaylid al-Asadi Abul Mundhir ñu ne Abu Abdillah ñu ne Abu Bakr rahimahullah gane àddina 61 génn àddina 144 waaye am na wuute an abiihi mu jël ko ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad al-Qurashi Abu Abdillah gane àddina ci jeexitalu xilaafu Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu la 23 génn àddina li nga xam ne mooy la 94 am na wuute rahmatullahi alayhi an Aisha mu jël ko ci tantam di petite sœur yaayam ndax yaay Urwa moo doon Asma bint Abi Bakr radiyallahu anil jami' kon an Aisha muy Aisha bint Abi Bakr Abu Bakr nan la tuddoon as-Siddiq Abdallah <laughs> ibn Abi Quhafa Abu Quhafa nu tuddoon Uthman ibn Amir ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murrah al-Qurashi at-Taymi al-Makki al-Madani ummul mu'minin bi Umm Abdillah yaay moo doon kan Umm Ruman ah bint Umayr radiyallahu anhuma al-makkiya al-madaniya al-qurashiya di ndayu jullit ñi génn àddina la 57 am nañu ne la 58 wallahu ta'ala a'lam an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa yaqulanna ahadukum xabusat nafsi walakin liyaqul laqisat nafsi voilà nii la ko indee léegi nañ xool bu imaamu muslim ba après ñu xool riwaaya bi nga xam ne Sahl ibn Hunayf rahi radiyallahu kon al imaamu Muslim kitaabu al min al adabi wa ghayrihaa baabu karaahati qawli al insaani xawsa nafsi téere bi mu def kàddu yi ak ci teggin yi nga war a utiliser ci teggin wa ghayrihaa ak yu mel noonu koo xam ne bu génnee lépp lu mu dégg lu bon gars yi di wax rek mu ñëw commencé ko wax loolu ñànk de personnalité la déedéet yi ngay dégg nopp man ngaa dégg lu ne waaye déglu déglu mooy loo xam ne yow yaa ko def exprès di déglu mais dégg mën nga génn dugg ci oto wala di kii dégg loolu amoo ci benn choix mais boo ko déggee waru la loo dégg rek nga koy répété déedéet loolu loolu ak ndox la tudd sam xel alxija moo lay may nga mën a moytu yu bon waaw dégg nga lii de ku wax kiy wax lii moo bii walla expression bu bees boo xam ne ñu ngi koy kawti kawtee ci lycée bi wala collège bi wala école bi wala nangam primaire bi fépp wala université bi wala ci mbedd bi wala fu may liggéeyee sama restaurant ba wala nangam ak nangam usine ba sànq ba dire que dégg naa ko damaa war a ñëw rek waxat loolu lii répéter comme un boo xamante ne di mbel mbel di pël pël ak tël tël déedéet da ngaa war segg xam ne lii baaxul duma ko wax borom bi da ne wa qul yeneen saa sa waxal li ibaadi yaqulu lati waxal sama jaami ñuy wax ca wax ya leen rafet waaw jullit loolu lay mel loolu lañ war a yar suñu gone yeeg suñu yii ginnaaw biñ ci yaroo ba pare waaye mag moo xamante ne ay wax yu déplacé rek lay wax ba pare bëgg doom yi di wax correctement lu ñuy wax correctement waaw waaw loolu du mën a nekk waaw waaw <laughs> waaw di wax di tànn ci wax yi li nga xam ne moo gën a rafet quoi loolu moo am solo voilà kitaabul alfaaz min al adabi wa ghayriha mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne nettali suñu sëriñ moom imaamu Muslim rahimahullah di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti gane àddina 159 génn àddina 200 35 qaala mu ne haddasanaa Sufyaan ibnu Uyayna mu jële kii beneen Sufyaan bokkul ak ki Firyaab yi jële kële as-Sawri la kii ki nga xam ne mooy ibnu Uyayna moo ginoon a suufe ci ay at mais xamante woon nañ ay mbokk lañu woon ci wàllu xam-xam di Sufyaan um nu te ñoo bokk dëkkoon Kuufa fa la imaam Sufyaan mi tamit fa la juddoo mais Makka la i ah Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Kuufi rahimahullah waaye al-Makki di sëriñu waa Hijaaz gane àddina 107 génn àddina 198 rahmatullahi alayhi haa mu ne taxawal ma ndil la man imam muslim beneen càllale wa hadathana abu kurayb muhammad ibn al-ala mu ne nettali nañu ko ba léegi sama beneen sëriñ di abu kurayb tuddoon loloon dàkkantaam ne muhammad ibn al-ala ibn kurayb al-hamdani al-kufi rahimahullah gane àddina cent soixante ans génn àddina deux cent quarante-sept bokk ci sëriñu waa kutubu sitta rahimahullahu ta'ala qala hadathana abu usamata mu jëlee nekk ñu nekk ma Abu Usaama di Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashiyu rahimahullahu ta'ala al-Kufiyu gane àddina 121 génn àddina 201 rahimahullahu ta'ala mu ne kilahuma kilahuma moo leen Sufyaan ibn Uyayna Abu Usaama ku nekk ci ñoom ñaar an Hisham jël jëlee ci Hisham mi ngi gisoon sànq ibn Urwa gis nañ ko sa an abihi mu jële ci baam bi Urwatu ibn Zubayr radiyallahu an ali Zubayr an Aisha ta mu jële ko ci tantam di sayyidatu Aisha bint Siddiq gis nañ ko sa radiyallahu anhuma annaha qalat qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la yaqulanna ahadukum xabutat nafsi walakin li yaqul laqisat nafsi hada hadithu abi Kurayb mu ne lii mooy kàddu xadis sama beneen sëriñ bi ma mujjee tudd muy Abu Kurayb al-Hamdani sëriñu waa kutubu sitta rahmatullahi alayhim mu ne kanta sama sëriñ mu njëkk bi di Abu Bakr ibn Abi Shayba borom Musannaf mu ne wa qaala Abu Bakr an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yadhkur lakin ay imaamu Muslim allahu akbar <laughs> xam nga imaam kii euh, Abu Kurayb bu hadiisam dane mooy bi mu indi qaala rasulullah dane sayyidatu Aisha dane qaalat radiyallahu anha qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li nee na imaam Muslim bëgg wax ne beneen sëriñam bi waxul rasulullah de waaw Abu Kurayb moom anin nabi la wax an Aisha anin nabi muy jële ci an nabi ak ar rasul xam nga même personne bi la moo yoneen saa salam mais xatta lool waaw imam Muslim chapeau